bismillahi irrahmani irrahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli mbokk ñu déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu su defeem seen rajo ci seen jataay mi tuddee riyaadu saalihiin ngeen koy am bés bu jot ci waxtu wi dellu si na di leen ko defal si ngeen ci ànd seen mbokk Alioune Sall ginnaaw sant yàlla subhaanahu wa taala julli ci yonent ba sallallahu alayhi wa sallam ñaan jàmm ci réew mi ak réew yu ko wër ñoo ngi dellusiwaat ci sunu jataay yi tey war a nekk suñ juróom benneelu jataay démb bi ñu koy yëkkati ñoo ngi woon ci buntub ñaari téeméer ak juróom-ñaar fukk ak benn war a doore tey kon ci bunt ba ca tege ndax bunt ba jeexoon na tey sallallahu alayhi wa sallam waxtaan wi mu ñuy indil mooy suu zann bil muslimina min gayri darura ñaaw njort ci jullit yi te tegoowul fenn niroo naag bunt yi wees woon ñu demee ci alxujuraat aya douze te mooy wax saar wu am solo woowu nga xam ne bu la ko oustaz Aboubacar Aboubacar Sall firile bu parcelle rekk tabarkàlla nga xam ne leneen la <laughs> yàlla na ko yàlla yokk wér suuratul xujuraat waaw ak yeneen saar nag waaye woowu moom beneen affaire la alxujuraat suñu borom wax ne yaa ayyuha allasina amanu jtanibu kathiran min adh-dhanni inna ba'da adh-dhanni ithm loolu indi tere ya mu ne yéen jullit yi moytu leen lu bari ci njort ndax lenn ci njortu bàkkaar la njortu day jur bàkkaar oh, waxoon nañ ko ci addis yu weesu mu waxee ne iyaakum wa dhann fa inna dhann aksabul xadiis moytu leen njort ndax njort fen yi addis yi njort ci gën a bari fen muttafaqun alayhi bunt boobu ci bunt yi weesu woon la la la bokk moo tax imaam Nawawi gàttal ko lool ndax ay baamtu lu ci yu ci nekk la tabarkalla mooy ñaaw njort ci jullit yi min xayri darura ci lu dul benn loraange tax euh, taxrimu ixtiqaaril muslimin taxrimu ixtiqaaril muslimin bunt bi mooy buntub ñaari téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñett yonente baa ngi ci tere ak araamal xeeb jullit yi xeeb jullit yi ab jullit du xeeb moroomum jullitam ndax wa fii kullin xayr jullit bu baaxut amut jullit bu amul qualité it amut wa fii kullin xayr jullit yépp am qualité li nga dégg ñay wax ci mbirum planique yooyu di ci wax ne yonent bi daa wax mu am ay mu am nit ñu am qualité yonent bi waxut loolu daf ne fa inni mukaasirun bikumul umam la wax dama bëgg a ëppalanteeg bu ëllëgee euh, ca xeet ya waaye waxut ngeen nekk qualité quantité ñoom seen yooyu déedéet wa fii kullin xayri moo koy moo koy firi ñëpp am qualité ala kulli xaal yonent bi ne alquran nee na yaa ayyuhallazina amanu laa yasxar xawmun min xawm asa an yakunu xayran minhum wala nisaan min nisa asa an yakunna xayran minhun wala talmizu anfusakum wala tanaabasu bil alqaab bisa lismu alfusuuq ba'da al iman wa man lam yatub fa ulaika humu zaalimuun sadaqallaahu al-aziim ee yéen jullit yi ee yéen jullit yi yaa ayyuhallazina aamanu moom lañuy ñuy ci alxames ju jot ci euh, guddi avant vingt et une heures euh, tudde ko nidaatu li ahlil iman waaw nidaatu rahman li ahlil iman arrahman mooy woo ahlul iman fii mu ne leen laa yasqar xawmun min xawmin bu aw nit di reetaan aw nit waaw bu aw nit bu bu yi di reetaan ndaw kundaa yi bu ndaw kundaa yi di reetaan njóobeen yi reetaan foofu xawma xawma li muy tekki mooy xeebaate xeeb nit ki ndax sant wi mu am waxul ree nag reetaan la wax parce que ree lu dagan la baax na day faj sax ñàkk ree moo baaxut waaw ñàkk ree moo baaxut ree moom tabarkàlla dafa dafa baax day faj tubaab yi dañuy dem fenn fay pour ree <laughs> waaw tubaab yi dañuy dem fenn de fay fay pour ree toog ree ba doyal dem ñibbi ndax ndax ñu tane ndax ñu wér waaye pinc moo xam ne kenn du ree baaxut wala kër goo xam ne kenn du ree waaw tabarkàlla borom kër bu ñàkk xorom boo xam ne <laughs> ngeen baal ma tabarkàlla duñu jàngale rek waaye tabarkàlla alakuli xaal reetaan ak ree du benn bi bi yàllay teer nag fii waxut laa ya daxak laa yasxar la wax suxuree boobu mooy reetaan maanaam ñoom diw daal ci sant sàngam lañ bokk kon dañuy xeeb sant sàngam bu ñu wutsee ci ñoom jabar ñu bañ buñ leen ñaanee buñ bu ñu wutsee ci ñoom leneen ñu bañ lu tax ñoom jàpp nañ ne seen sant wi dafa gën santu ñii ba ñii séquñoog ñoom jëkkër ak jabar ak sëy léeg-léeg nga dégg ko ne sunu sunu xeet wi kenn du ko kenn du ko rax lu tax ñu ne kenn du ko rax ñu ne parce que santu diw mii ngay nopp bu duggee suñu biir daf koy rax ndax nu ñëpp ay gelwaar lañu ñun soq mi ci bàllaago lañu barke barkee ci ñaani kon bu mu fi ñëw yàlla mu ne déedéet loolu xeebaate la xeebaate la moo tax ni ma ko waxee su nekk pincum laayoon ñoom noppalu <laughs> waaw tabarkàlla Seydina Limaam pénc ma noppalu mooy lan laay rek noo sant mu ne laay Sidi Mokhtar waaw laay Ali Babacar <laughs> kenn mësu koo gis rek jeex na ñun fi mu nekk nii léeg-léeg nit dem ci barab ñu ne ko sant wa mu joxe sant wa bu doon ngoro keroog lañ koy dàq waaw moom lu yoonam jum santam est que dafa defoon demande demande de sant ngoog laa yasxar xawmun min xawmin asa xay na añ an nu xayran minhum waaw mu ne mën naa am ñi ngay reetaan ndax niñ sant gën la yow gën leen gën yéen ñi leen di reetaan ñoom ñu gën leen yéen ñi leen di xeeb mën naa am ñoom ñoo leen gën ña ngay defal yàlla lu gën li ngay def ñu ngay waxal yàlla lu gën li ngay wax nangam nangam waaye teewul yow ginnaaw yow daal yaa sant nangam nga xeeb leen ndax sant waawa mbir mi du problème mu sant mukk te kenn du dekki dékkaale soow sant maax la ko tey kenn du dekki dékkaale sant mhm. tabarakallah ala xaal wala nisaa mi nisaa mi ngi tere it jigéen ñuy reetaanu jigéen ni ñoom jigéen ñuy reetaanu jigéen jigéen juy sëy jëkkër ja di wuti wujju mu ne diw du ma wujjeeg moom ndax bokkuñu nangam ak allahu akbar xeeb ko ca sant wa ba tax mu ne bu naree wujjeeg moom génn ci say baa ko gënal boo ko defee góor gu am principe keroog ngeen di tàqali ko bu dee góor goo xam ne tabarkàlla leen la xam doone nag moom da koy muñaale dugg ci giraawaale yu kenn xamut ngeen baal ma wala nisaa'un min nisaa aw jigéen bu ñu reetaan aw jigéen bu jenn jigéen xeeb sa moroom jigéen léeg-léeg jigéen xeeb moroom jigéenam ndekk ki muy xeeba ko man fuuf ëpp ko doole bu doomi ñëwee àtte leen bari na sax ci jigéen ñi ñi tax ñu li tax ñuy ragal wujj ak di ko bañ ginnaaw liggéeyu féministe yi ginnaaw liggéeyu féministe yi bokk na ci li tax ñuy bañ wujj mooy xam ne li nga mën bariwut bu nit ñëwee feeñal sa télé <laughs> sànniwuma xeer nag damaa wax dëgg sànniwuma xeer de dëgg laa wax asa an yakunna xayran minhunna mu ne yàlla mu ne mën naa am aw jigéen di reetaan aw jigéen te ñi ñuy reetaan ñoo leen gën waaw ngay xeeb nit ndeke moo la gën waaw ngay xeeb nit ndeke moo gën ko xeeb ba di ko reetaan fu mu fu mu génn ngay ngay wakkante wala talmisu anfusakum bu leen ayibal seen bopp bu leen sikkal seen bopp fii nag yàlla waxut bu leen sikkal seen mbokk bu leen sikkal seen bopp la wax ndax li yàlla jàngale fii mooy su ma sikkalee oustaz Aboubacar fay man mii maa sikk moo tax mu wax anfusakum te waxut wala wala talmisu axaakum wala talmisu anfusakum la wax bu leen sikkal seen bopp waaw bu leen sikkal seen bopp danaa koy misaal ci nit ki ci si ki taxaw ci seetu bi ak ki ci seetu bi ni ñu nuréew ñoom ñaar loo defar la ki ci seetu bi rek jagle ko wala talmisu anfusakum wala tanabazu bil alqaab wala tanabazu bil alqaab mu ne bu leen yàqante ay tur bu leen yàqante ay tur sirnooy kenn ku ne indil sa mbokk sa wala sa dëkkandoo wala jullit tur dul aw turam waaw tubaab bi fexe na ba sunu penc mi kenn du fi tudd tur turuwum laxasut dara ñu tudde ko sirno ak bari penc mi noo yi yàlla mu ne moytu leen ko wala tanabasu bi alqab bàyyi leen sirno waaw kenn ku ne turam moom tudd nañ ko ko tuddee ah waaw waaw mu ne bu ko def te kat ñun de suñu penc mi bëri na ay DJ waaw DJ taf tafa ngi fi DJ teel a teel DJ kërëb rëb DJ bu ne mi ngi fi ndekete yooyu alxuraan da koy tere ku tudd Souleymane nañ koy wax Souleymane ku tudd Abdallah ñu ko wax Abdallah waaye bu ñu yàq tur yi naan naan naan naan tabarkàlla fekk ki tudd Abdallah ñu naan ko Abdo. wala dodo ki hmm? tudd Suleymaan ñu naan ko zil wala tur yooyu mu ne nañ ko bàyyi bi sa lismul fusuq ba'dal iman ginnaaw bi ngeen nekkee jullit turu caay-caay leen koo am allahu akbar mu ne ginnaaw bi ngeen nekkee ay jullit turu caay-caay waru leen koo am moo tax sallallahu alayhi wa sallam ku ma sa ñëw dugg ca diina ja muy woote da laaj noo tudd nga ne ko mburu mu wow mu tudd la mburu mu tooy noo tudd nga ne ko pain sec <laughs> waaw mburu mu wow kee noo tudd mu ne man montagne laa tudd kii nag mu ne ko man man xur laa tudd mu ne ko tudd joor nga tudd léegi joor yow noo tudd mu ne ko bëriw ay mu ne ko tuddal bari jàmm noonu la doon def tur yi ndeysaan di di di changer waaye tabarkalla pinc mi de loolu la ñuy delloo siwaat waaw noo tudd mu ne booy xës léegi léegi la loolu la ma xale boo xoon noo tudd mu ne booy xës ko aw ah xamoo luy xës xës mooy gàddu aw yat wu rëy ne ko nit xës dóor ko ko ndeysaan bul tudd booy xës mu ne waman lam yettu fa ulayka mu daalimuuna ñu tuubul siir yi ñooy tooñkat yi moo xaat ci wàllu ayibal ak xeeb waylun li kulli humazatin lumaza waaw toskare ak alku ñeel na képp koo xam ne kii booy ayibal nit ci place bi danga koy def humaza mbaa lumaza waaw maanaam jëwe ko ci sa bët walla jëwe ko ci saw làmmiñ jëwe ko ci sa bët mooy nga piis ni kii laay wax léeg-léeg nit ñi def ko toog ci barab di wax lu lu dara jarut ndekete ki ñuy wax mi ngi ci place bi waaye bëgguñ mu xam ko ñu tuddee ko ooyo mbénte guy gu sëqut laalo waaw wala ñu tuddee ko borom kumba si wala boroom caay ji walla ndeex ngénte walla ku mu xamut lu lañ ko ko tuddee rek pour mën koo jëw fi ñu toog imaam Nawawi rahimahullah daal di indi hadis jële ko ci Abu Hurayrata hadis bi weesu woon na ci bind biin weesu bi xasbi mir'in min ash-sharri an yaxqiral axaahul muslim doy na mu doy na doy na sëkk sëkk ab jullit di xeef mbokkam jullitam fa la sikk yam ñu jële ci Abu Hurayrata mu ne Abdullah ibn Mas'ud ngeen baal ma mu ne laa yonente ba nee na laa yadxulul jannata man fii xal man fii qalbihi mithqala darra min kibr mu al aljanna ku yor fépp rëy doo fa dugg ku sa xol am fépp suuf ci rëy doo fa dugg laa yadxulul jannata man kaan fii qalbihi mithqaala daratin min kibr koo xam ne xolam dafa def fepp lu tol ni fepp suuf du fa dugg fa xaala rajul jenn waay ko ah inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu xasana wa na'luhu xasana man de mu ne ko mu ne yonent bi ah nu ndey léeg-léeg ñu bëgg yére bu rafet ak dàll wu jekk wu jóge ngaay <laughs> ah mu ne waaw léegi la ñu bëgg dàll wu jekk yére wu rafet fa xaala inna allaha jamilun yuhibbul jamal loolu du rëy bëgg dàll wu rafet ak yére bu rafet mu naa ah, mu ne ko loolu du rëy bu leen jaawale rëy ak bëgg lu rafet ñu ne ko waaw kon nag luy rëy mun a alkibru batrul xaq wa xamtu naas mhm. alkibru batrul xaq wa xamtu naas ngoog mu ne rëy mooy rëy mooy jañ ak dëgg maanaam lànk dëgg lànk dëgg ak xeeb ak xeebaate loolooy rëy lànk dëgg ak xeebaate ngoog xamtu naasi mooy xeeb nit ñi waaw kay nit ñi nag dañuy jaawale euh, bëgg lu rafet ak rëy nit ku neex solal say xaftaan solal say grand mbubu waaw solal say tubéy na dàll yi rafet ah mbaxana mu rafet kaala gu set loolu du rëy yun te li ni inna allaha jamilun yuhibbul jamal yàlla ku rafet la bu sañu lu rafet rek lay gis waaw yàlla ku rafet la te dafa bëgg lu rafet dafa bëgg rafet de kon nag toilette yi foofu du rëy lan mooy rëy mu ne waaw kay looloo jar a laaj al kibru batrul xaq wa xamtu naas rëy mooy lank dëgg ak xeeb nit ñi loolooy rëy sallallahu wa sallam li ngay jàngale leer na de nun noo déggul rek sallallahu alayka laahu yaa alamal huda xaaj ibrahima saaxu moo ko daan wax ñu jële ci juntub jundub ibnu abdallah mu ne qaala rasulullah qaala rajulun wallahi laa yaxfiru llahu li fulaan fa qaala lahu azza wa jalla man da man da lesi yata alla alayya an la axfir li fulaan fa inni qad xafartu lahu wa ahbatu amalak cey nee na jenn waaye daa toog dégg ñu ne diw day def nangam wala moom mu teg ci bëtam mu ne giñ naa ci diw yàlla du ko jéggal la waaj a wax mu ne gil naa ci yàlla diw yàlla du ko jégal wallahi laa yaxfirullahu ful li fulaan waa ji dafa giñ ne diw moom yàlla du ko jéggal sunu borom subhanahu wa ta'ala ne yonent bi ko ana kan mooy giñ noonu naan du jéggal diw jéggal naa diw moomee moom yàq naa ay jëfam soxlaatul ko dara ah allahu akbar mbokk yi nañ taxaw foofu waa ji def ne gallaay mii yàlla du ko jéggal daal dina naa ci yàlla gallaay yàlla du ko jéggal yàlla na yonent bi kooku di giñ naan du ma jéggal gallaay kana na yëg ne jéggal naa gallaay moom yàq naa ay tuya ay bàkk ay tuyaabam soxlaalatuma ko dara aa lu tax parce que rëy a tax ak xeeb gallaay tax mu ne gallaay yàlla du ko jëggal far yàlla jéggal galaay moom topp ko ci sunu borom yàlla jéggal galaay moom sunu borom daal di koy topp mu nga loolu ëpp naa def yàlla jéggal kii ak jéggal këli lu ci sa yoon Haaj Ibrahima loo nee na nañ nekk ay duaat te bañu nekk ay xudaat nañ nekk jàngalekati diine te bañu nekk ay juge di atti nit ñi ak i procureur nun suñu yoon nekku ci waaw waaye giñ na diw yàlla du ko jéggal sunu borom ne jéggal na ko yow nag duma la jéggal rawaahu muslim nu jàll ci beneen bunt bi ci topp te mooy ñaari téeméeri juróom-ñaar fukk ak ñeent an nahyu an izhaari shamaata bil muslim maanaam feeñal ay saaga ak kàddu yu baaxut jëme ko ci ab jullit moom it ci bunt yi romb woon bokkoon na ca yàlla daa wax ca suratul xujuraat ay 10 innamal mu'minuna ixwa ñi gëm yàlla dong ñooy ay mbokk kon kenn waru caa saaga sa morom kenn waru caa xas sa morom kenn waru caa jëw sa morom ah kenn waru caa ayibal sa morom mu waxaat ca suratu nuur inna alladina yuhibbuuna an tashi al faisa fi allazina amanu lahum adabun alimun fi dunya wal axira ñi nga xam ne buñ sañoon lu ñaaw tasaaroo allahu akbar ñi nga xam ne buñ sañoon lu ñaaw tasaaroo yàlla ne na amuñu lañ bëgg de lu teer naa leen duma fii la yàlla yi faye yéene kii jëfagul dara waaw haaji Cheikh Touré moo ñu ko daan wax ca liberté 3 rahmatullahi alayhi wa radi anhu inna allazina yuhibbuna an tashi al faisa fi allazina amanu ñi nga xam ne buñ sañoon faa isa ñaaw téef tasaaroo ci peuple bi fépp ñaaw yàlla mu ne ñi xalaat loolu lahum adabun alimun fi dunya wal axira naa leen duma adduna duma leen alaxira allahu akbar wa an waa waasila ibnul ashqa radiallahu anhu qaal laa tuzhiri shamata li axiika fa yarhamuhu llahu wa yabtaliik rawahu tirmisi wa qaala xadisun xasan mu ne bul feeñal bul feeñal ay saaga bul feeñal sikk bul feeñal wax ju bon ci sa mbokk yàlla yërëm ko moom ma nga sikkal nattu la yow mi nga xam ne yow la <coughs> mu ngoog boo sikkalee sa mbokk yàlla yërëm ko moom yow nag mu nattu la looloo tax ñu koy ñu koy tere weesu woon na ci bunt bi weesu eh, ca baabu tajassus eh, yonent ba waxoon ca yem ca wax imaam Nawawi moo tax mu doy loolu ñëw ci tahrimu taani fi l ansaabi athabita fi dair shar bunt bi day tere kuy jam cib juddu maanaam jam cib juddu ci zahir mooy nit koo jàpp ni nim juddoo baaxut foo toog nag di ko waxtaane loolu la loolu la bunt bi tere nit koo jàpp ni nim juddoo baaxut foo toog di ko waxtaane naan diw dey or mariage la juddoo wala diw dey or mariage la amee kim am wala wala wala waxtaan yenn ca pinc ma yàlla ngay aaye loolu yonent baa ngay aaye loolu wallazina yu'zuna al mu'minina wal mu'minati bi ghayri maktasabu ñi lor jullit yi ci wax ju ñaaw diw ñum juddoo nii diw ñum juddoo nii ba mu dugg seeni nopp faqad ihtamaloo buhtaanan wa isman mubiina sos nañ sos rëy ñu jële ci abu hurairata radiyallahu anhu ci hadis mu ne isnataani fi nnaasi huma bihim kufr mu ne ñaaran ci biir nit ñi ñaar ñooñu ne ci ñoom loolu tax na ñoom wejju na yàlla hum bihima hum huma bihim kufru waaw maanaam jikkoy ceddo la jëfi jaahiliya la baaxut mën naa yóbbu nit ci kéefër ñu ne ko ñaari mu ne ataanu fi nasab wa niyaaxatu alal ataanu fi nasab mooy jam ab juddu jam ab judd nekk ci juddub nit diw mii num juddoo baaxut diw juddoo baaxut mu ne wax jooju wax jooju day taxa doon kaafir ci jëfi ceddo yàlla bokk ci seen jikko yu baaxut ya bu ñaaral bi yuuxu ko dee bu ñaaral bi yuuxu ko dee maanaam jooy ko dee wàññiwul dara waaye yuuxu ko baaxut xam ngeen diggante jooy ak yuuxu jooy mooy rongañ ñi mooy ñëw ngay fomp loolu yërmande la ndax yonent bi jooyoon na doomam ji Ibrahim la ba saabe ne ko ah da ngay jooy mu ne rahma la yërmande la waaye yuux yi mooy woy sama ndey woy ñàkk naa woy fu ma jëm woy fu ma koy waxeeti di di di di xalankoytu direct tabarkalla loolu nee na ñaari jëf yi hum wala huma bihim kufru jam ab juddu ak yuuxu ku dee ku dee tabarkalla hadis boobu rawaahu muslim imaam Nawawi ba tey ci tere yi baabu naxi an al ghash wal xidaa mu ne mi ngi tere fii ghash ghash mooy tricher wala naxe waaw naxe ba mu indiwaat laa laayam ji rek tabarkalla léegi tey moo ko xam naa ne wallazina yu'zuna almu'minina wal mu'minati bi ghayri maktasabu faqad ihtamalu buhtaanan wa ithman mubina ñii lor jullit yu góor yeeg yu jigéen ñi lu leen lor rek dañ leen xëcc luy xëcc xëcc mooy ñu ngi nii ci koor gi kii di jaay euh, diwtiir Euh, nogay jaar fa di jënd diw diwtiir pour def def togg supp kànja ndeke tiir gi muy jënd waa ji day jël diwlin yokk ca te du leen ko yëgal mu jaar ca jaaykatu jus ba ndekete jus bi muy jënd bokkut ak bi mu bëgg mu jaay ca jaarkatu lem ba ndekk ca dafa dëbbu tàndarma jaxase ca lem nga allahu akbar mu jaay fu ñuy mu jaar fu ñuy jaaye tocc mi tocc mi kaa yooyu ndekete butéel biñ ko jox liñ ci bind bokkut ak bi ci biir mu jaay ci mu jaar ci kiy jaay libin laaj ko lañuy liben libin comme mu na koy moom lay xeeñoo ndekete moom kiy jaay bisaab la ca sol mu jaar ci kiy jaay yére mu jaay ko yëre bu bokkut ak bi mu waxaale loolu mooy xëch danañ ci ñëw bu bu ñu yàlla may ñu dund ba ëllëg incha allah incha danoo ak fi ñu war yëkkate jataay bi tabarkàlla ndax wéyal ko ci kanam tuuti ginnaaw bu ñu tënkee xibaar yi jërë ngeen jëf ci ànd beeg ci defeem seen rajo yal yàlla sàmm leen sàmm nu yàlla na yàlla aar leen aar nu yal na yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir ci def suñuy poos dara. yanaan doon ci waxtaan moo di seen mbokk wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu